sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saamini wal ishriin wa anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ida zanati al-amatu fatabayyana zinaaha falyajlidha al-hadda wala yusarrib alayha wala yusarrib alayha thumma in zanati ath-thaniyata falyajlidha al-hadda wala yusarrib alayha thumma in zanati ath-thalithata falyabi'ha walaw bihablin min sha'r muttafaqun alayhi at-tasrib at-tawbix kon insha allahu taala eh, ginnaaw bi ñu ci jotaay bi ñu génn chapitre wala buntu wala garab gi nga xam ne ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana minhum amin muy buntu garabu ci tool bi suturaal awraay jullit ñi te ak tere guñ tere ku koy siiwal lu dul ci loo xam ne lor ko waral lu mën da ñàkk lu dul ci loo xam ne lu mën da ñàkk la waaw gisoon nañu tàmbali woon nañ ko gisoon aaye bi mu ci indi woon ak ñaari xadiis yi nga xam ne mooy xadiis numéro deux cent quarante ak xadis ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar téeméer ak ñaari xadis yooyu yëpp mu jële woon ko ci Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu waxoon la buntu ñeenti xadis la te ñeenti xadis yëpp ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu lañ ko jële xadis bi mu jëwoon gis mooy bi yonent bi salaatu wassalaam doon wax ne kullu ummati mu'afa illa al mujahirin waaw sama xeet yépp la muccal la euh, jéggal ba mu des ñi nga xamante ne ni ñooy bàkkaar bi ko wone tey nag insha allahu taala ñu gis beneen bi mu ne wa anhu mu ne xadis bii ba léegi ci moom la ko jële mooy sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy kon ñetteelu xadiis bi mooy avant dernier bi an innabii muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu mu ne nee na ida zanatil amatu ah, mu ne bu dee ne daa am benn jaam jigéen boo xamante ne nii dafa njaaloo fatabayyana zinaha ak njaalowam leer mooy preuve leer na ke ne moom du luñ koy tuumaal kese mais dafa leer ci preuve yoo xam ne moom la sharia di ne lii la nangu ne mooy preuve waaw mu ne bu lool amee ka ko moom di boroomam ka moom jaam bu jigéen boobu fal yajlidha al hadda na ko dóor na ko teg li nga xam ne mooy pen daan bi yàlla teg ku njaalool liñ lay teg bu dee jaam nag dinañ ci ñëw wala yusarrib alayha te nag bu mu ko wax wax yu ñaaw Ah, ah na yem rek ci loolale waaye bu mu nekk di ko ŋaññe ah moo tax al imaamu Nawawi mu ne at tasribu at tawbih at tasrib ah mooy di ŋaññi waa ji di ko wax cim comme yu mel noonu ku bon ki nga doon ku yées ki nga doon yow sa dara baaxut su tos baaxul waaw jom amoo ko yu mel noonu mun a déet bu ko def lool de summa ginnaaw gi bu boroomam defee lii ki moom jaam bu jigéen bi ilzamati saaniya mu njaaloowaat deuxième fois ñaareel yoon mu ne bu boobaa it fal yajlidha al hadda na ko teg pen bi daan bi yàlla teg ne nañ ko ko teg wala yusarrib alayha te tamit bu mu ko ŋàññ de bu mu def ni comme liñ ko tere léegi bu mu nekkoon xam na man ne ah bu njëkk bi waaye bu mu ko defaat na ko xanaa kay jar naa ŋàññ mu ne déedéet bu ko ŋàññ de bu ko wax wax yu ñagas waaw summa mu ne nag ñetteel bi in zanati salisa bu jaaloowee ñetteel yoon nag fal yabi'aha boobaa ci ko moom na ko jaay walaw bi hablin min sha'r bu dee sax ku koy jënd moom amul le euh, ak buum la yor buum la yor ci mooy kii ab lit voilà waaw même bu dee loolu doy na même bu dee létt la sax buum la boo xam ne ci ci ci karaw la mooy ab létt <laughs> loolu la yor ne moom la am ngir jënd jaam bi nag ko jaay na jël buum googu ci karaw googu te jaay mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imam al na ko noon al Muslim Abul Hajjaj Abul Husayn Abul Husayn daal dinañ koy solo rahmatullahi alayhima léegi est-ce ñoom kese ñoom ñoo ko solo ñu ne la déedéet déedéet hadis bi seen solo na ko dal imaamu ahmad ibn muhammad indi na ko ci uh, juróom ñetti bërëb ño juróom ñaari bërëb juróom ñaari bërëb loo ko indi moom al imaamu ahmad na ko noon al imaamu maaliku indi na ko lu indi na ko ci Muwatta kitaabul xuduud jaami'u maa jaa'a fii haddi zina foofu la ko al imaamu Maalik daal di indi na ko noonu al imaamu Abu Daawuud ak al imaamu Tirmidi na ko noonu al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi alayhim ñi ñoo ko solo léegi nan la ko al imaamu al-Buxaari indi al imaamu al-Buxaari Abu Abdillahi rahimahullahu ta'aala Ya'la moom comme sëriñam rek comme imam Ahmad indi na ko ci bërëb yu bari ci euh, moom moo ëppale sax huit bërëb la ko bi niroog bii nag bi niroog riwaaye bi al imaamul bi ci gën a niroo bi al imaam an-Nawawi wandi fii rahimahullahu ta'ala mooy ci kitaabul xuduud ah. kitaabul xuduudi mooy téere bi nga xam ne mooy wax ci daan yi ci pen yi baabun baabu rajmil yahuudi ahli zimmati fi zina waaw mu bunt bi nga xam ne dañuy xaañ ay xeer li sariya wax yahuudi ahli zimmati waa mooy ñi nga xam ne gëmuñ yàlla mais ci réewum jullit mel ne fi zina ci wàll bu dee dañoo njaaloo ci njaaloo mu ne wa haddathanii Isa ibn Hammad al-Misri Hammad al-Misri mu ne ki ñu nett ki wa haddathanii nettali na ma man nettali na ma man non non non <laughs> non non non loolu euh, kii la loolu euh, nu mu tudd hadisu maa ngi doon dem ci imaamu euh, Muslim c'est pas imaam imaamul Bukhari la ñuy njëkk imaam Muslim moo ko indi foofale alimamu alboxariyu abou abdillahi rahmatullahi alayhi moom ci juróom benn bërëb lokondi alimamu alboxariyu rahimahullahu taala mu ci kitaabul muhaaribin voilà kitaabul muhaaribin min ahlil kufri war ridda waaw baabun laa yusarrab ala al amadi idaa zanad wala tunfa waaw mu ne haddasanaa abdullah ibn yusuf at-Tinnisi abu abdillah abu no abu Muhammad muy Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi al-Qula'i ad-Dimashqi al-Misri rahmatullahi alayhi moom moom moo ko euh, euh, nettali ñoom imaam al-Bukhari mu ne qaala haddathana al-Layth mu ne ki ñu nettali mooy al-Layth mul al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman al-Fahmi borom xam-xam Misr yàgg nañ ko fi gis rahmatullahi alayhi an Sa'id al-Maqburi moo ko jëlee ci an al-Maqburi muy Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi Abu Sa'id rahmatullah alayhi ñi ne Abu Sa'd al-Madani rahimahullah ndax imam Layth Medina la dëkkoon après la taxu comme niñ ko fi yàggee wax dem dëkk Misra ba fa la génn àddina rahmatullahi alayhi xaritu imaamu Malik la woon rahimahullahu ta'ala kon moom moo ko jëlee ci Sa'id al-Maqburi an abihi Sa'id daal di koy jëlee ci baayam mooy Kaysaan ah Abu Sa'id de sànq dégg nga sànq bi ñu naan Sa'id ibn Abi Sa'id moom moom male Abu Sa'id mooy Kaysaan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata moo ko jëlee ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moo ko jëlee ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul ken moom dégg na sayna abu abu hurayra mu naan qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idaa zanati al-amatu fatabayyana zinaaha falyajlidhaa wa laa yusarrib thumma in zanat falyajlidhaa wa laa yusarrib thumma in zanat ath-thaalitha falyabi'haa walaw bihablin min sha'ir hmm? mu ne taaba'ahu Ismaa'il ibn Umayya an Sa'iid an Abii Hurayrata radiyallaahu anhu an an-nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam nii la ko al imaamul Buxaari yéen kanta al imaamu Muslim wa Abul Hajjaaj Abul Husayn wa Abul Hajjaaj boobu léegi moom mu ngi ko indi fi ñu la waxoon sànq voilà kitaabul huduudi ah kitaabul huduudi foofu la ko indi moom bërëb bii rek la ko indi Eh? baabu rajmil yahuudi ahli zimmati fi zina buntu boobu surah yee ko def mu ne wa haddathani Isa ibn Hammad al-Misri voilà li lañ naroon a juum ne imaamul Buxaari imaam Muslim la mu ne wa haddathani nettali na ma Isa ibn Hammad al-Misri sama sëriñ de Isa ibn Hammad ibn Muslim ibn Abdillah at-Tujibi Abu Muusa rahmatullahi alayhi al-Misri rahimahullahu taala qaala mu ne axbarana allaytu gis nga kon madaarul xadiis bi mooy kan allaytu ibn Sa'd ci càllale yi ci moom la jaar allaytu ibn Sa'd mooy min gis la ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu taala aalimu Misr rahmatullahi alayhi an Sa'id ibn Abi Sa'id gis nañ ko sànq an abiihi mu jël ko ci baayam Abi Sa'id gis nañ al-Maqburi an Abi Hurayrata moo ko jëlee Seydina Abu Hurayrata radiyallahu anhu sami'ahu yaqul mu ne dégg na ko mu naan sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha zana al-amatu ahadi amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlid al-hadd wala yusarrib alayha thumma in zanat falyajlid al-hadd wala yusarrib alayha thumma in zanat thalitha fatabayyana zinaha falyabi'ha walaw bihablin min sha'r voilà nii la ko al imaamu muslim indee ci bi indiwaat na ko tamit ci beneen càllale boo xam ne jaaru ci imaamu Lays bi mu indee bii dana wa hadda dana haddathana Abdallah ibn Maslama al-Qa'nabi boobu yàgg dañ ko fi gis Abdallah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harithi al-Basri al-Madani al-Basri taalibe imaamu Malik mu ne haddathana nettali ñu Malikun mu ne ki ñu nettali mooy Malik imaamu Malik men ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith al-Asbahi Abu Abdillah borom ngir mi imaamu daaril hijrati imaamu këru gàddaay ga di waa Medina mu ne ha taxawal ma ñëw mu dem ci beneen càll la man imaamu Muslim mu ne wa haddathana te nettali nañu hadis bi Yahya ibn Yahya muy am Naysaburi yu Rayhanatu Naysabur Abu Zakariya rahmatullahi alayhi al-Khurasani wal la lahu mu ne kàddu yi may indi fii nag du kàddu yi al sama sëriñ bu njëkk bi waaye bii Yahya ibn Yahya la qaala mu ne qara'tu ala Malik ndax moom nii daa bokkoon ñi nga xam ne dañ doon liir xam nga euh, Abdullah ibn Maslama waxoon nañ la moom imaamu Malik liir rënu na ko xaaju Muwatta moom mu liir xaaj bi ci tegu waaw te loolu c'est imaamu Malik liiral kenn Muwatta waaw ndax moom nii waxoon nañ lay mbiram moom la <laughs> ñu ne imaamu ibn mu ngi ñëw de mu ne ah mu ngi kañ lay ñëw ñu ne ko léegi mu ne jóg leen ñu dem ci gën ci gën ci kaw suuf <laughs> voilà mu tax jombul mu jàngal mu jàng mu toog mu jàngal liir xaaju Muwatta waxoon na ñaar Maalik doon moon jàng xadiis yi ah. non moom moo ko bind moo defar téere mais bu ñëwee day toog kenn di liir bokk na nag ci ñooñ doon liir Yahya ibn Yahya bii waaw mu ne qara'tu ala malikin man liir naa ci malik waaw ard waaw mooy ard exposé da ngay gaaral sëriñ bi li ngay jàng mu mu d'accord léegi nag mu ne an ibn Shihab mu jëla ko ci Shihab muy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah az-Zuhri alayhi an Ubaydillah ibn Abdillah moo ko jëlee ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam su'ila anil ama kon dañuy xam ne fii day leeral ne kon eh, yonent may saasaam lii mu wax ci question boo ko waral mooy daa am xolaaj ndax loolu dañ ciy jàng ne gis nga. laaj ak tontu buntu la ci buntu yu rëy yi nga xam ne moom la nit di ame xam-xam waaw waaye toog naan man duma laaj te xamoo ah doo xam dara te sa yu bari lu la war loolu teggi loolu du la dédommagé déedéet mu ne su la dañ koo laaj anil amati ci jàmbu jigéen bi nga xamante ne nii ida bu dee dafa njaaloo walam toxsin <laughs> lii lu am solo li imaamu Maalik indi fii te moom ci boppam nekkul koo xam ne ku sangewu la mooy dafa njaaloo mais amul woon jëkkër mooy célibataire la woon jaam bu jigéen bi waaw ndax jaam day day day day day day day day day day day day sëy day day day am borom kër léeg-léeg du ko am tamit voilà mais kii ne ñu dañ koo laaj ne ko waa bu dee ne moom dafa nekk koo xamante ne ni moom kiiwul amul jëkkër Euh, mooy masula sëy quoi te masula sëy loolu mooy tox na ndax man naa bañ am jëkkër jamono jooj te fekk moom nekkoon na ihsaan amoon na ko parce que sëyoon na ba kii mooy masula sëy du tout mais mu njaaloo yonent mi alay saa saa ne in zanat fajliduha bu njaaloowee teg leen ko dóor leen ko yar yi l'islam wax summa in zanat wala du yar kese ah summa in zanat dinañ ko gis ci hadis bi ci tegu summa in ginnaaw gi bu dee ne dafa njaaloowaat faj li duwaa na ngeen ko caway yar wala boon na ngeen ko dóor dóor yañ ko waral summa in zanat bu njaaloowaatee faj li duwaa na ko cawaat summa bi'uha ngeen jaay ko nag waraw bi dafir même bu dee ab litt la sax na leen waa ji joxub litt nga jaay ko jàmb mu jeex mu ne kon loolu Euh, lii la mooy hadisu gis nga wax naa la Muwatta imam Malik soloo na ko ko imam bii imam Muslim ci moom la jaar te imam Bukhari am nayu mel léegi rahmatullah ci kaw kon mooy taxrij ba gokk walillahi alhamdu wal léegi nag mu des ñu ñëw nag ci njàngat yi ak ban lëkkaale la am ak li nga xamante ne ni mooy suñu buntu bii nii da xam ne xadis bii nii xadis la boo xam ne bu rëy mbir la te day wax loo xamante ne nii na ne dañoo laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci jaam boo xam ne dafa euh, dafa euh, sangewuwul waaw sangewuwul daldi génn àddina waaw léegi lii yokk bii nag am nañu naan bon imaam Maalik moo ko wéete mais loolu comme ni ko ñoom al imaamul Haafiz Ibn Hajar leela loolu du loolu de du moom kese wóotewu ko waaw <laughs> parce que wax ji wax ji mooy xadiis bi ñeneen yeneen riwaay yi nga xam ne biñ ci dëkk gi sëg yooyu waxul ne walam tosan mooy ndaw si njaaloo jàmbu jigéen bi waxul ne te moom amul woon jëkkër sëyul woon masul woon a sëy ñoom moo tax ñoo ñu jàpp ne nool yi mooy ku mas sëy lay wax waaw moo tax même ñenn ñi nga xamante ne nii dañuy dañu dañuy firi yenn téere yi nga xam ne dañuy firi hadis bi ci en français dañuy def naan bu dee jàmm boo xamante ne dafa commettre l'adultère alors que c'est pas ça non loolu de mooy fornication parce que adultère fu ñu koy waxee mooy koo xam ne dafa am jëkkër war na koo xam ne dafa am jabar ba pare dem njaaloo ji kooku li mu def en français adultère lañ ko wax mais hadis bi li muy wax gis naa yaatu lool de mooy fornication mooy xamante ne nii moom moo xam am na sëy na wala masula sëy njaaloo mooy loolu lépp la ah fornication ku masula sëy sax ci la sauf que ñële li leen jaaxal mooy mais affaire bi sauf que li tax ñoom ñu jàpp ne bon yokk bi imaamu Maalik yokk Euh, bon comme fii dëgërul daal mooy moo ko wéete ci ñiw solo hadith bi ni ñu bare waaye alors këne euh, mooy mais attends ndaw si nga xamante ne nii jaam la bu jigéen bu ma sa sëy parce que kat alxuraan dane gis nga jaam yi xam nga lan moo leen ñeel ci penam pen yi ñu leen di teg mooy daan yi <laughs> nisfu ma ala al waaw mooy li nga xamante ne xaaju li nga xam ne moom lañu war a teg ñi nga xam ne ñoo sangewut te du ñuy jàmm léegi ñoom problème bi mooy ñu ne mais attends parce que bés bu ngeen nee kii mooy ci sëyul sax ci la waaw parce que alxuraan dafa leer dane ñoom euh, euh, kii euh, jaam yu jigéen ñi bu dee ne dañoo sangewu sangewu mooy dañoo am soxna dañoo am jëkkër wala dañoo am waaw jaamu jigéen lañu voilà mooy bu dee ne dañoo am li nga xamante ne mooy boroom kër waaw suñu boroom ne bu dee ñooñ la fa ida uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma ala al muhsanati min al bu dee ko mën a sëy la xaaju li ki nga xam ne gor la mooy du jaam bu defee même bàkkaar bi xam nga koog dañ koy dóor téeméeri yar bu dee nag jaam bi jigéen bi nga xam ne mas naa sëy moom kenn du ko dóor téeméeri yar xaaj bi lañ koy dóor moitié bi mooy cinquante léegi ñoom parce que bu dee bii da ne mooy bu dee uhsinna bu dee na dañoo sëy xam nga bu dee jaam la boo xamante ne nii bu dee nag du jaam bu dee na du jàmm ji jaam jigéen boo xam ne du jaam mu njaaloo ba pare nekkoon cib sëy wala masoon naa sëy kooku dañ koy xaaj ay xeer bam xam nga lool léegi ñoom ñu ne mais alquran dañu ne bu dee nag ab jaam la boo xam ne moom daa ma sa sëy ba pare njaaloo kooku moitié lañ koy dóor ta moitié boobu bokkul la mooy comme que rey rey kenn mënu koo diviser def ñaar te xam nañ ne mooy dañ koy euh, euh, euh, ku jaaroo téeméeri yar ñooy dóor kon cinquante lay doon léegi nag ñu ne mais bu nee ki nga xam ne walam tof san te kooku kooku kooku noonu ñu nar koo dóor cinquante mais kon ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moom masula sëy mais ki sëy nag nan lañuy alxuraan di waxee ne ki masa sëy nekkub jàmm cinquante coups lañ koy dóor léegi hadis bi kon bu ñëwee wax kon kooku lay wax mais waxul ki nga xam ne moom masula sëy waaw <laughs> yaa ngi gis loolu moo tax eh, eh, am ci boroom xam-xam yi ñu ne non yokk imaamu Maalik bi non non non quoi mais sauf seen wax jooju dëgërul yokk imaam Maalik bi rahmatullahi alayhi comme la al imaam Ibn Battal alayhi wax. bi muy wax ne ñooñu ñoom dañu ne imaamu Malik lii nii da koo yokk ko da yokk lii comme si daal euh, walam tosanil ama loolu daal dese naa dëgër mu ne loolu demewul noonu loolu dëgërul waaw laysa kama zaamu ndax faqat rawaahu Yahya ibn Sa'id al-Ansari Yahya ibn Sa'id sëriñ imaamu Malik soloo ko ci beneen tallale boo xamante ne nii mu jëla ko ci al imaam ibn Shihab waaw mu wax comme li imaamu Malik rahimahullah soloo ne walam tuhsan walam tuhsanil ama waaw mu ne te noonu naka loolu la ko bu bari jële ci al imaam muy Sufyan waaw yii yépp soloo nañu ko def fa walam tuhsan kon nag te loolu même ne comme li al imaam al Hafiz euh, Hajar wax ne même bu doon imaamu Malik kese moo ko wéede loolu ziyaadatu siqa mooy ci wàllu xadis li nga xamante ne ni mooy dafa am ñu bari ñu solo ab xadis mu am koo xam ne ku wóor la bokk ci ñu ko solo am lu mu yokk information bu bees bu mu indi xabaar bu bees boo xam ne ñeneen ñi indiwuñ ko kenn du ne non kenn du ko nangu parce que ñeneen ñi indiwuñ déedéet dañ naan la ziyaadatu siqa la te ziyaadatu siqa maqbula waaw waaw mooy kene ku ko mel ni imaamu Maalik nga xam ne ida ida al-ilmu fa Maalikun an-najma la imaamu Shaafi'i waxoo rahimahullah bu ñu tuddee xam-xam imaamu Maalik mooy biddiw ba waaw laysa tahta adiimi as-samaa'i kitaabun ka al-Qur'aan mu ne wax nekkul ci suufu teegu asamaan moom imaamu Shaafi'i rahimahullah mel ni téere imaamu Maalik ibnu Anas radiyallahu anhuma waaw kon nag moom moomu bu wéete woon mbir mi rek doy na comme comme comme information bu dëgg la bu dëgër la we sauf que mooy sëriñam di al imaam Yahya ibn Sa'id al Ansari indi na tam soloona ko mu jaar imaam Ibn Shihab waaye al imaam mbokku ta mbokku mbokku mbokku euh, euh, Euh, taalibe imaamu Malik ndax ñoom ñëpp imaamu Zuhri seen sëriñ la muy eh, eh, imaam euh, Ibnu Uyayna am nañu bari ñu ko soloo comme ni imaamu Malik Ibn Anas rahmatullahi alayhi daal di solowee moo tax loolu lu dëgër la walam tox san waaw waaw mooy hadis bii nii day lenn la dañuy leeralal dafa ñëw di leeral comme ni nga xamante ne nii noonee la ko al imaam al haafiz an ci al-Minhaaj sharh Muslim ibn al-Hajjaj daal di leerale waaw mu ne en fait lii nii yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañu fiy leeral benn mbir walam bi ndax mooy liñ la waxoon sànq ne alxuraan wax na lu leer ne bu dee ne ñoom fa idaa uhsinna bu dee ne ji eh, eh, ab jaam bu jigéen la boo xam ne dafa sangewu mas naa sëy ba pare indi faaxisa mooy def njaaloo dañ leen di teg li nga xam ne moom la ñuy teg xaaju ñi nga xamante ne nii ñoom eh, dañoo sangewu te nekk ay te du ñuy jaam al imaamu Nawawi mu ne wa fii hada al xadiis bii ñu nekk nag bayaanu man lam yuhassin day leeral ndax alquran dafa leeral ki nga xam ne sangewu na lan mooy penam waa léegi ki sañewul nag moom mu ne loolu nag la xadis bii ñëw di leeral waaw fii bayaanu ah man ahsanat man ahsanat fa xasala min al ayati al karima wal xadis bayaanu anna al ama anna al amata al muhassanata bit tazwij wa ghayr al muhassanati tujlad wa hiya ma'na ma qalahu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa khataba an-nas bihi waaw waaw mu ne mooy maanaawul Seydina Ali ibn Abi Talib wax ndax Seydina Ali moo dafa radiyallahu anhu dafa xutba nit ñi ne yaa ayyuhan naas eh yéen nit ñi aqimu ala arqaikum al hadd man uhsana minhum wa man lam yuhsan mu ne yéen nit ñi muy amirul mu'minin rabi'u xulafa ar-rashidin al-mahdiyyin abul hasan wal husayn abu turab waaw asadullah al-ghalib radiyallahu anhu mu ne yéen nit ñi taxawal leen doxal leen wëyal leen ci seen jaam yi ngeen yor pen yi yàlla teg daan yi yàlla teg ku ci sangewu ci ñoom ak ku sangewu voilà al imaamu Nawawi mu ne nag loolu moom lañu imaamu Seydina Ali doon leeral foofu que bu leen jàpp la aaya boo wax ngeen jàpp ne kon ku sangewu kese ci jaam yi ñoom la teg pen hadis bii dafa ñëw surtout riwaay imaamu Malik bi ak sëriñam Yahya ibn Sa'id ak mbokku taalibam Seydina euh, Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayhim di leeral man tuhassan tamit ak ki nga xam ne sangewul waaw ñoom ñépp la ñuy teg daan bi waaw mu ne nag fa in qiila bu ñu waxee al imaamu Nawawi ci al al minhaj rahimahullah sharh sahih